sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man xala'a yadan min ta'atin laqiya allaha ta'ala yawmal qiyaamati wa laa hujjata lahu wa man maata wa laysa fi unuqihi bay'atun maata miitatan jaahiliyya rawaahu muslimun rahimahu allahu ta'ala wa fi riwaayatin lahu wa man maata wa huwa lil jamaa'ati fa innahu yamuutu miitatan al-miita bi kasril miim kon al-imaamul haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi nga xam ne ci jotaay bii ñu génn eh, gisoon nañu ubbi woon nañu buntu bi muy buntu bu bees muy numéro quatre-vingts eh, mu doon wax ne mooy buntu côté hadith yi sinon tàmbaloon nañ ko avant mu ne woon kon mu ñu gisoon hadith numéro six cent soixante-quatre mu ne woon wa anhu te mooy ibnu Umar min jëloon hadith bu njëkk bi radiyallahu anhu annahu qaala kunna idha baaya'na rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala as-sam'i wat-taa'a yaqulu lana fima istata'tum gisoon nañ ko tey nag ñu war a jàll ci xadis bi ci tegu mu doon baabul euh, chapitre bii di baabu wujubi wula taati wulaati al amri fi gayri ma'siya wa tahrimi taatihim fi al ma'siya tey xadis bi ci tegu it ci moom la ko jële mu ne wa anhu ba léegi mu ngi jële ba léegi ci moom bi Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne ne sami'tu rasulallah mu ne dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan man xalaa képp koo xam ne dafa rocci yadan loxoom min taa ci topp ndigal topp ña nga xam ne ñooy autorités yi ñu jiite laqiyallaha kookoowe dee dina dajeeg boroomam tabaraka wa taala yawmal qiyamati bésu taxawaay ba wala xujjata la te du am benn lay fa borom bi waaw waman maatate képp ku faatu wa laysa fi unuqihi bay'ata nekkul woon ci loosam fekkoon mu jaayante ak koo xam ne mooy jiitu jullit kooku de maata bina faatu miitatan jaahiliya faatoog koo xam ne faatu jaahiliya la waaw faatu réer na xamante ne ci réer lañ nekk moom façon faatu googu na leer na ci la faatu mu ne rawaahu hadis bii de solow na muslim daal imaamu abul husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullah mu ne wa fii riwaayatin la am na ci neneen lu mu soloowee hadis bi beneen version moom imaam Muslim rahimahullah foofu yeneen tubaab saa saam da ne wa man maata te képp ku faatu wa huwa ta moom mufaariqun lil jamaa dafa taqale ko ak mboolooy jullit ñi. fa innahu kooku de na ko leer ne moom yamuutu dina faatu miitatan jaahiliya faatoog loo xamante ne ak réer la ay nit ñu ñoo nga xam ne xamuñu woon dara laata l'islam bi ñëw kon nag xadiis baa noonu kon laaj bu njëkk mooy xadiis bi est-ce kon al imaamu muslim abul xuseyn moom kese ñoo ko solo ñu ne déedéet ah, moom ak sëriñam voilà am na wax joo xam ne dañ koo faral di wax mais du wax ju jub <laughs> du du gidee jub waaw <laughs> waaw <laughs> mooy euh, ñu ne xadis bi kat moo ko est que moom kesee ko solo ah, ñu ne non non sëriñam moo ko ci fekk si loolu jubut déedéet waaw loolu jubut ci wax waaw li jub ndax yeneen way sa sa gisoon nañ biir mu naan kabbir kabbir biir kabbir biir ñoom Muhayyisa loolu la leen waxoon magalal magalal mooy di jox euh, euh, cër ñi nga xam ne ñoo mag te ñii ñoo doon seeni sëriñ kon manuñoo wa li jub ci gën jub ci wax nekkul kan moo ko ci fekk si ba pare ñuy tudd koo xam ne sëriñam la déedéet dañ naan sëriñam jiitu woon na voilà waaw dañ dañu tàmmoon di wax naan ay eh, kan moo koy fekk ñu ne sëriñam imaamu ahmad moo ko ci fekk si déedéet du imaamu ahmad moo ko fekk si waaye taalibe bi moo fekk si sëriñam voilà mooy jiitu woon na loolu mooy li jub ci wax ndax borom bi moo ne wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan allah akbar yàlla nañu borom bi may suñuy lépp ñu koy kale ci alquran ak sunna suñuy wax ak suñuy dal ak suñuy lépp ak suñuy yëngu amin wa ma zalika ala bi aziz kon nag retirons tout yi nga xam ne foofu yu mel noonu la woon du li nga xam ne mooy li gën a jub ci wax li gën a jub ci wax mooy lii nga xam ne insha allahu taala fekk du borom bi <laughs> suñu xel dañoo fëkk ñëw lool boo ngeen ko déggatee rek xamal ne bàyyiwuñ xel njuumte la waaye li jub ci wax mooy lii mooy kon laaj bi mooy laaj bu njëkk mooy que moom doon nga ko solo ñu ne déedéet sëriñam jiitu woon na ko ci muy al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahimahullahu taala kon al imaamu muslim rahimahullahu taala moom mu ngi ko ndi ci kitaabul imaara buntu bi nga xam ne moom la shuraax yi def baabu wujubi mulazamati jamaati almuslimin inda zuhuri alfitan voilà buntu bi mooy téere jiit ah jiite waru bunt bi wax waru topp takkook mbooloo mi jamonoy mboolooy julli bi jamono yi nga xamante ne nii fitna dafa dafa feeñ waaw jamono yi nga xam ne fitna yi dañoo feeñ mu ne haddathana Ubaydillah ibn Mu'adh al-Anbari mu ne ki ñu nettal mooy Ubaydillah ibn Mu'adh di Ubaydillah ibn Mu'adh ibn Mu'adh ibn Nasr ibn Hassan ibn al-Hurr ibn Malik di Abu Amr al-Anbari at-Tamimi eh, eh, rahimahullahu ta'ala al-Anba al-Anbari voilà eh, am na benn affaire voilà loolu it dama do da war déglu euh, fi euh, mooy ci volume bi tom bi ñu génn biñ jeexal euh, alxemes bi ah foofee dafa bi ñuy wax xaramala sëriñu imam fekk ñu tudd maam ja mooy xaramala ibn imran at-Tujubi ñu ne nag Harmala bi bu ko jaawaleeg imaam Muslim bi di Harmala ibn Yahya ibn du ibn du du euh, entre Harmala ibn Yahya Yahya boobu du Harmala mu ñëwaat ci ay Abdillah voilà Harmala di doomi Abdillah non Harmala di doomi Yahya Yahya di doomi Abdillah léegi nag Abdullah boobu mooy doomu Harmala maam bi ibn Imran at-Tujibi al-Misri voilà mooy du Harmala ibn Yahya ibn Harmala déedéet Harmala ibn Yahya ibn Abdullah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi voilà <laughs> voilà loolee <laughs> la léegi yoonu la de <laughs> voilà mooy ab Abdullah bi lañ sotti woon Harmala ibn Yahya ibn Abdullah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi voilà kooku mooy sëriñu Imam Muslim sinon Ibn Imran moom euh, sëriñu ay zoriñam lañu allahu taala alam kon mu ne haddathana Ubaydillah ibn Mu'adh al-Anbari rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana nettali nañu abi di abi mooy baayam di Mu'adh ibn Mu'adh ibn Nasr Abul Muthanna at-Tamimi al-Anbari al-Basri juge la woon al-qaadi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Aasim mu nekk ñu nettali mooy Aasim mu ne wa huwa Muhammad ibn Zayd mu ne Asim bi mooy Asim di doomi Muhammad ibn Zayd di Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab surtout ibn Umar la radiyallahu anhuma al-Umari al-Adawi rahimahullahu ta'ala an Zayd ibn Muhammadin kon Asim ah, di doomi Muhammad ibn Zayd moo ko jëlee ci Zayd ibn Muhammad di maam ji ah, rahimahullahu ta'ala kon Asim moo ko jëlee ah, ci maamam di Zayd ibn Muhammad ibn mooy li ñu waxoon sànq Zayd ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ah ah Asim non non lu may wax nii non non kii frère am la voilà <laughs> voilà frère am la ma naan ba maam bi Zayd en fait Zayd euh, euh, Asim doomu Muhammad la moo ko jëlee ci frère am di Zayd ibn Muhammad voilà noonu la Asim ibnu Muhammad ibnu Zayd ibnu Abdillah ibnu Umar moom moo ko jëlee ci frère am bi nga xamante ne ndax Asim euh, en fait Asim euh, bi ci frère bi la ko jëlee di Zayd voilà ibnu Muhammad moom moo tudd moo bokk ak maam ak maam ji di doon Abdallah ibnu Umar Zayd ibnu Muhammad ibnu Zayd ibnu Abdillah ibnu Umar voilà mooy ku nekk ci ñoom ñaar da nga koo jëlee ci sa kii bi Asim da koo jëlee ci frère am di Zayd rahmatullah ala al-jami' moo ko jële ci seen. mbokk ma di Naafi' mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi Abu Abdillah eh, eh, an-Naysaburi al-asl rahimahullahu ta'ala qala mu ne jaa Abdullah ibn Umar nii leen dee xadis bi xadis bi dafa am contexte waaw liñ naan la lil xadis yi qissa xadis bi am na am nettali lu tax yonent bi alayhi salatu wassalam li Sayyidina ibn Umar radiyallahu anhu daal di woon nettali xadis loolu nag lañu riwaaya bi ci Imam Muslim Naafi' mu ne radiyallahu anhu nekkoon sëriñ ñoom imaamu Maalik boobee mu ne jaa Abdullah ibn Umar mu ne Abdullah ibn Umar kat radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma di Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman al-Makki al-Adawi rahimahullah al-Athari nekkoon saahibu rasulillah sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne moom dafa ñëw ila Abdullah ibn Muti'a ñëw ci ku ñu naan Abdullah ibn Mutiya waaw Abdallah ibn Mutiya en fait moom euh, taabi'i la ci li gën dëgër amaana borom xam-xam yi nag dañ ne amaana gis na yonent bi alayhi salaam euh, mais moom daal taabi'i la waaw am na nag boo nettali bu naan si si gis na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Abdallah ibn Mutiya voilà parce que baayam Euh, ci waa Quraysh la bokkoon ci yéefaru Quraysh yi mais dafa mujj tuub waaw moom mais ah, kii nii tabi'i la ci li nga xam ne mooy li gën dëgër mais am na nag nettali bu ne fii parce que jamono yonent bi alayhi salaatu salaam la daal di juddu te xamoon nañ saxaaba yi dañ doon jël seen doom yi di ko yóbbu ci ñi nga xamante ne ñooy sa yonent bi alayhi salaatu salaam su baayam Quraysh yi la woon voilà min bani Adi muy ah, kii ah, al Muti' ibn al Aswad Eh, nga xam ne moom kilifa ci kilifaay Quraysh yi nekkoon ci nga xamante ne nii eh, eh, ci kii la bokkoon waa Banu Adi muy Muti' ibn al ibn Haritha ibn Nadla ibn Awf ibn Abid ibn Uwayj ibn Adi ibn Ka'b al-Adawi moom saxaaba la moom wala <laughs> mu man sama baay moom moo doon sama baay mooy usaatu Quraysh dañoo génn ñoom dañoo génn àddina daanaka ci faatu ba mu def sama baay <laughs> waaw <laughs> waaw waaw moom moom te baayam moo doon moo solo xadiis boobu nga xam ne mu ngi ci sax yi doon wax ne yonent ma dégg na yonent ma salaam en imaam Muslim solo ko euh, euh, mu ne euh, fekk Abdallah bi mu ne sama baay moo ma nettali muy Mutiya ibn aswad kene dégg na mu naan dootuñu dootuñu faat ab Qurashi sabran mooy teeku taxawal ko daal di koy faat ginnaaw sama bés bi bés bi ginnaaw bés bi ba yawmal qiyaam mooy dañ koo tere nit ñi di ko def loolu la voilà sinon am na kàccoor yoo xam dañ koy def dañ koo tere mooy yonent bi saa saa daf kon euh, doom ji nag de Abdallah ibn Mutiya moom dafa newoon koo xamante ne nii euh, euh, ndeysaan lan moo waral Seydina Abdallah ibn Umar daal di koy daal di ko fay daal di ñëw seet si ko mooy ayyaamul xarba xaara nañ wax xadiis bi pare après ñu ñëw voilà dane jaa abdallah ibn umar waaw mu ne abdallah ibn umar dafa ila abdallah ibn mutin ci abdallah ibn mutin yi hiina kaana min amri al-harrati ma kaan zamana yazid ibn muawiya waaw lii moom ay nettali <laughs> c'est de <laughs> c'est de l'histoire <laughs> damay moom naa ne woon ne ah waaw yow de yoon naa moom tey moom ci ngay jeexale yi fi man eh, ku la wax loolu yow kay toogal rek <laughs> yow tee ngaa toog rek <laughs> yawmul xarra en fait yawmul xarra jamono la ju metti woon eh, parce que dañuy Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu dafa dugg ci moom mii jamono yi Yazid ibn Muawiya ba nga xam ne li am ci ayyaamul xarra am na parce que ayyaamul xarra voilà nañ ci ñëw benn yoon ci lu gàtt yawmul xarra dañ naan ko yawmul xarra comme dañ arab yi ni ngay xame euh, li ñuy waxe naan yawmul xarra yawmu Hunayn ma Badr ay xare la mais biir Medina la amoon benn quartier ci biir Medina foofu ci bunt bi foo xamante ne nii fa bu bari daal di woon am léegi nag diggante ñan la woon. xare bi diggante waa ahlu Medina la woon ak soldaaru Yazid yi waaw yi nga xamante ni Muslim ibn Uqba al-Murri eh, moom moo leen jiite woon waaw Muslim ibn Uqba al-Murri moom moo leen jiite lan moo ko waral mooy waa Medina ala sakina afdalu salatu wassalam te mu ngi amoon la 63 hein l'an 63 ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam juróom benn euh, lu juróom benn fukk ak ñett ci ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam parce que xam nga umpaloo woon ne Seydina Muawiya radiyallahu anhu ñu génn àddina dafa dafa defoon ki nga xam ne moo doon xalifaam kiñ ne woon moo koy jiite moo koy toppatoo mooy kii nekk xalifa ginnaaw moom mooy doom bi di Yazid am saxaaba yu ci ànd ya nekkoon ak moom foofu am ñoo xam ne ànduñu ci loolu yàgg dañ ko fee gis te bokkoon nañ ñi gënoon a màgg ci ñu ne moom ànduñu ci mooy Sayyidina al-Husayn Ali ibn Abi Talib ak ñu mel ni ñoom moo ñoom Abdallah ibn Zubayr comme que ñoom Médine lañ ne waxoon nañ la bi nga xam ne ci la ñuy jël di laaj bay'al Yazid Euh, euh, ngir ñu jaayanteeg moom moom ak Abdallah ibn Zubayr dañu ne gouverneur bi ñun euh, du ñu nekk di jaayante guddi quoi waaw négandiñu te su bëgg ci guddi gi ñu jël ñu dem yoonam dem daal di dem Makka waaw muy Seydina Husayn ibn Ali ak Seydina ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anil jami' léegi lañ fa demee ñoom Yazid nag mer waaw parce gis nañ ne daal am nañu jaayante gaa ci Medina waaye kilifa yu mag ñii ku mel ni al-Husayn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulillah alayhi salatu wassalam moom dafa bañ ba pare dem Makka ne moom Yazid fan non Yazid moom mën na nekk mais xalifa Yazid non Yazid loolu moom mën na nekk Abdallah ibn Zubayr pare radiyallahu anhu ak ñeneen bañoon ci lañ nekk woon ba waa Irak doon bind euh, waa Kufa di bind Sayyid al-Husayn ay bata ay bataaxal ngir mu ñëw fa dañ ko jàppale ba ñoo yàgg nañ ba li nga xam ne ci la ko ñoom kàccoor yu mag yi daal di faati foofu la ñoom Shimr ibn Zil Jawshan ak ña nga xam ne ñoom Umar ibn Sa'd ña nga xam ne moo jiite woon armée ba ak ki nga xam ne Ubaydillah ibn Ziyad mu kàccoor mi nga xam ne temps yi yëpp ñu ngi wax ay mbiram moo ne woon gouverneur bi moom mu ngi noonu yu yéesam leer léegi nag biñ faatee Sayyid yu tojaange yu bari yi nga xam ne moom la Yazid en tout cas ci nguuram ci turam lañ ko defee léegi nag. waa Medina nag daal di génn dàq léegi ne ñoom léegi moom nekkatul seen xalifa quoi waaw d'accord atuñ en tout mbooloo mu bari pas ñoom ñépp parce que euh, Seynal Zaynul Abidin Ali ibn al-Husayn Ali eh, ibn Ali ibn Abi moom ci waa Medina bokk te moom ànd moom bokkul woon ci ñooñu quoi ci dissidents yi ñi nga xam ne dañu ne woon bon ñun daal sawaay d'accord atuñ Yazid bi ñu jiite waaw te pourtant bon euh, barki démb boo njaay y'a deux ans la ñu rey baayam quoi te moom mu nga fa woon ah bi ñuy rey baayam mu nga fa woon te la woon bokk na ci nga xam ba ngeroon bi ñu reyee baayam ba pare dañ koo yóbbu ci euh, palais gouverneur bu yées bu bon bi après ki euh, waa ji Ubaydillah après Ubaydillah leen njabootu li dawoon Ali ibn Abi Talib di njaboot Seydina Al-Hasan ibn Ali ak Seydina Al-Husayn mi fi ñëwoon te ñu faat ko léegi mu yóbbu leen mu ñu yónni ko fële euh, Sham yóbbu leen ci xalifa bi bon mu defal leen ay teraanga après ñu dellu Medina quoi euh, léegi Seydina Zaynul Abidin moom mu ngi woon Medina waaye àndul woon ci dissidence bii mooy génn ci lool parce que xam na lii xew quoi ah ak ñeneen ñoo xam ne ànduñu fi léegi nag waa Medina daal ci gàttal euh, ñoom ñu ne ñu ñu ñu génn ne léegi Yazid dootul seen xalifa ba pare euh, non seulement mais gouverneur ba fa toogaloon Yazid di Usman na Muhammad ibn Abi euh, ñu daal di koy dàq <laughs> ak ñi mu àndal ci waa Médina waaw ba ñu daal di leen encercler fenn foo xam ne euh, kër kii Marwan quoi <laughs> Marwan ibn al-Hakam menn mi <laughs> Marwan non Marwan damit Marwan ree ba waaw Marwan kër Marwan ñoom ñépp ñoom Umayya yi quoi ñi nga xam ne mais am na ñoo xam ne ànduñu ci waa Médine lañ bokkoon ci dissidents yi ñoo xam ne ci waa Banu Umayya lañ bokkoon mais ñi nga xam ne ñoo doon jàppale eh, ci waa Banu Umayya ñooñu ak ña leen doon jàppale ñu yóbbu leen foofee ñu daal di leen eh, encercler ñu ñu yóbbu leen kër mar ñoom ñëpp ñu daw nekk kër Mawlaan léegi nag bon ñoom ñu bind lettre Yazid di ko ñaan wallu quoi ngir mu wallu leen ndax gaay yi voilà ñu lañ def te génn nañ ci toppam nangam ak nàngam yëg ci gàttal mu name benn waay bu doy buñ naan muslimum nu Uqba al-Murri muslimum nu Uqba moom nag ba pare mu ne ko woo demee def trois fan ci bunt bi mi Medina nga wax ak ñoom ne leen nañu duggaat ci liñ dugg buñ duggee ci mooy ci nekkat àndaan ak mbooloo mi reconnaître sama xilaafa te duggaat ci mbir mi te bàyyi xëccoo yeeg ak yi nga xam ne mooy féeteerlu giñ nekkee waaw may leen nag ñetti fan bu dee def nañu nangu nañu ñetti fan yooyu ñu ñëwaat à raison garaaw euh, ku ci ñëwaat bàyyi leen ko waaye boo leen mayee ñetti fan yoon yónni leen wax leen ne leen duggaat leen ci kii ñetti fan lañ leen may faalawuñ leen ña ci xare ngeen dem ngeen foofu ngeen xare ñoom ñetti fan bu ñetti fan yi jeexee ngeen ngeen arrêté mu ne ko nag euh, euh, bu ngeen boo demee nag Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib moom bu ko def dara te bu ko boole ci affaire yi parce que moom xam naa ne bokku ci <laughs> waaw moom bokkul ci affaire yi waaw moom nang ko muccal te na ko bàyyi waaw na ko sécuriser kanta ñi ci reste yi féppeerlu <laughs> eh, man nga leena carte blanche ngoog <laughs> mus <laughs> na walla yaazu billah muslimu noqmal murri bam demee gaa yi eh, bon parce que proposition yi leen wax parce que jamono ji attention Makka Abdallah ibn Zubayr moo fa ne woon xam nga keroog bi Seydina Al-Husayn di dem Karbala la ne ko la ne ko bul dem fenn waaw waaw bul dem Husayn bul dem waaw bul dem rek parce que fële moom wax ak moom yi desal fii majjaw nañ des fii Seydina Al-Husayn ne après mu dem ko quoi bañ demee nag ñu faat ko Seydina am no Abdallah ibn Zubayr moom moo ne woon Makka te moom d'accord woon imrata Yazid te ni Yazid mooy xalifa waaye Yazid la moom al-Husayn loo taxoon ñu génn Medina dem ci guddi gi dem Makka <laughs> radiyallahu anhuma léegi nag bi loolu amee daal euh, bon gars yi nag daal di leen euh, xare bi nag tàmbale waaw ñu daal di fay rey ñu bari léegi waa Medina nag ñi leen jiite woon moo doon Abdallah ibn Hanzala voilà doomu Hanzala ibn Abi Amir mu yées mi Amr ibn Sayfi <laughs> Abdu Amr ibn fii mu yées mu bon mi nga xam ne moom lañ doon woowe ar-Rahib yeneen may saa saam tudd ko al faasiq nga xam ne keroog Uhud mooy ki njëkk tàmbali xare bi di xaaj nit ñi naan waa aw si ma bokk yeeg nangam gaa yi xaañ ko ne ko waay laa am Allahu bika aynan yaa faasiq kaccoor bu mag bi nga doon nga naan ay ñëw leen ànd ak waa Quraysh ñu jóge ci mbooloom yeneen saa ngir ñëw di la jàppale ngeen di xeex yeneen saa salaam mu mer waaw doom ji di Hanzalatul Ghasil di Hanzala ibn euh, waa ji caaxaankat bu mag bii di alfasiq doom nga xam ne keroog moo moo déggoon Uhud bi yoneen saa salam bi woote xare bi rek fekk da doon door am ceet bu bees eh, rek mu daal di jóg dem sanguwul set sax li mu demee ñu faat ko ci xare bi yoneen saa salam gis bi xare bi jeexee mu gis malaaka yi di ko sang mu ne mais lan moo tax ma gis kii ñu koy sang lan moo xew léegi mu ne bu ñibbee na ngeen ma laajal soxnaam si lan moo tax ma gis malaaka yi di ko sang moom te sanguñ fi kenn bi ñu bisee ci xare bi yonent saa salaam laaj ko ndaw si ne ko ah moom de dama doon door a denc waaw dañoo nekkoon nag léegi mu dégg wootekat bi di woote xare bi rek mu daal di jóg noonu daw waaw moo tax sanguwul mu ne ko waaw kay looloo tax mu kon malaaka yi doon ko sang voilà moo tax ñu ko tudd Hanzala al-Ghasiil muy Ghasiilul malaa'ika ki nga xam ne malaaka yi ñoo ko doon sang doom ji nag di Abdallah amoo amoon nag yeneen doom Abdallah ibn Hanzala moom moo mee nag moo jiite woon waa Medina bokkoon nag ci kàngam yi nga xamante ne bokkoon na ci armée boobee moo doon Abdallah mooy mooy mooy mooy mooy e, kii ñii nga xam ne moom lañ nekk di Abdallah ibn Mutiya bokk na ci kàngam Quraysh yi nga xam ne moom ci dirigeant ñi nga xam ne ñoo jiitoon armée Medina bi moom ci la woon voilà <laughs> moom ci la woon muy Abdallah ibn Mutiya radiyallahu anhu keroog nag bi xare bi moom bokkoon na ci les grands généraux yi gënoon a mag ci xar ci ci kii bi léegi nag bi xare bi amee moom dañ ko euh, dañ ko dañ ko dañoo faat nañ Abdallah euh, euh, ibn Hanzala mi nga xam ne moo jiite woon waa Medina ñoo ay fa ñu bare bare bari ci ay saxaaba ak ay doomi saxaaba moo tax keroog ci xaw xaw boobu gëleemu Jaabir bi ko yeneen saa salaam mooy ba mu ko doon bi eh, biñ biñ jógee benn xare yeneen saa salaam di waxtaan ak jaabir ne ko mais ba mu gis ko fekk gëléemam gi daa loofoon quoi manatul woon a yëngu manatul woon kii yeneen saa salaam teg ko bant bi mu gën a gaaw yeneen gëléem yi yeneen saa salaam di waxtaan ak moom mooy waxtaanam mu am solo woow rek mu amoon ak jaabir ci ginnaaw <laughs> ba ne ko léegi jaay ma sa gëléem gi jaabir na ko mu wax ko ne ko jaay ma ko lii jaabir na ko ah déet yeneen saa salaam loolu dafa ñuy waxaala <laughs> xewaara ba mu kii léegi nag sëy naa ja biñ demee Medina yeneen saa salam ne kii eh, ne bi eh, bon da ne ko nag à condition jaabir kon gëléem gi jaabir da ne ko dama kon nag gëléem gi dama koy yor ba àgg Medina ma la koy door a bàyyi ndax bu ma la ko jaay naa la ko nii mais bu dee dama la ko jox man lu may war quoi yeneen saa salam ne ko baax na <laughs> biñ demee ñu àgg Medina ala sakin abdul salatu wassalam sëy naa jaabir waajal gëléem gi di ko ëndi bi mu ñëwee di ko ëndi euh, léegi yonent bi alay saa saam wax trésorier wam bi ki ko doon yoral xaalisam mooy Seyna Bilal ne ko Bilal euh, joxal jaabir nangam quoi Seyna Bilal di ko jox mu ne jaabir kaay mu ne ko dangaa foog ne damaa waxoon ak yow ngir jël sa kii mu ne ko jëlal gëléem gi ak xaalis bi yëpp jëlal nga dem may ko ko <laughs> léegi say naa jaabi gëléem googu ci ay ayyaamul xarra ci lañ ko gëléem gu am solo gënoon a gaaw gëléem yi foofu bokkoon ci gin a gaaw ci xaw-xaw boobu ci lañu ko ci la faatoo nga xam ne gaay yaa Saam moom seen arme bi ñëw saccagé foofu yëpp walla iyaazu billaah ay fa ñu bare bare bare bare bare bare bari voilà léegi ah kii nag Abdallah ibn Muti' gi <laughs> nga xam ne moo jiite woon waa Quraysh ñi nekkoon waa Medina waaw hein ndax dañoo defoon ay kii ay eh, stratégie Abdallah ibn Hanzala daa defoon stratégie waa Medina waaw ku nekk ak fa nga nekk muhajiruna yi seen doom yeeg ñooñu ah, fee ak yenn saxaaba yi ñoom Maqil ibn Sinan ñenn ñi fee ñuy défendre dëkk bi Maqil mii nag moom moo jiite woon eh, benn côté bi bi affaire yi taree nag moom Maqil Euh, après mbir yi diye yi bari bari mu xam ne fii moom jeex na après nag ci la dew ci la daw dem daal di camouflé wu daal di daw dem Makka dem Makka nag daal di nekk ci Abdallah ibn Zubayr mi nga xam ne moom itam dissident la gëm jàppul ne mukk te reconnaître wul euh, euh, njiiteeg Yazid léegi nag foofee la nekkoon voilà léegi nag ba ñu fa nekkee Umayya yi yàgg na di def ay ay tentative waa Banu Umayya ngir déjjati fa xalifaat jullit ñi di Seydina parce que après euh, dañoo jaayante woon ak euh, surtout bi Yazid faatoo noonu euh, dañu jaayante woon ak moom quoi voilà mu nekk waa xalifa léegi Abdallah ibn moom moom la nekkaloon voilà foofee ci Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima léegi nag ba fa nekkee ah <laughs> Omeyyades yi Yazid faatu Yazid bi mu faatoo mu moom itam mu jël doomam di Muawiya ibn Yazid ne mooy xalifa mais Muawiya quelque moom yàggu fa dafa kii rek daal di faatu waaw <laughs> moom dafa gaaw a faatu waaw Muawiya ibn Yazid mais euh, moo tax moom bi gaa yi naan ko ay nàngam mu ne mukk man nguur gi ñamuma ci lu neex li lu mat lu naqareem duma ko yenu waaw moom <laughs> dafa lewe far far mu gaaw a faatu boobu am vingt ans rek la nekkoon kii après mu faatu ay moom ay weer quelque kii rek la def quelques semaines après mu faatu après bo mu waroon a ki waroon na ñu ne ko defal Xaalid Xaalid di seen di frère ngir mu nekk euh, xalifa moom mu bañ ne man moom yooyu léegi Marwan ibn hakam daal di denc yaayu Xaalid après ci pëccëxoo bi noonu hein Marwan nekk xalifa gaa yi jaayanteeg moom mu nekk xalifa muy mar ma la Marwan moom Marwan non Marwan ibn al-Hakam saay taay ah, ne gouverneur en fait bi euh, nekkee xalifa moo newoon gouverneur u Médina léeg-léeg bu doon génn di dem euh, danaan Abu Hurayra léegi yow nekkal yaay yaay yor intérim bi waaw yaay nekk le gouverneur à ma place yaa may moo euh, tëla say naa moi euh, Abu Hurayra bu ma soon a taxani comme comme yoo moom nekk gouverneur teew koo def li muy def dem uti ay matt ci àll bi yenu ba ñaq tooy xat di waaxu nag <laughs> naan xajal leen amir bi mooy jàll amir bi <laughs> ngir dee jàll xajal leen ko yenu matt yi di daw Abu Hurayra radiyallahu anhu Marwan moom nag après daa nekk xalifa parce que après yow écarté moom lañ naan euh, côté euh, euh, Umayyad yi branche côté Seydina Muawiya dañ leen a écarté parce que mooy nii ma la ko waxee nii la tëddee <laughs> Yazid après Muawiya doomu Yazid après moom bi mu faatoo noonu après ci lool nag euh, euh, euh, Marwan daa denc yaayam après nekk xalifa gaa yi jaayanteeg moom ak bu pëccëxoo bi amee fekk Ubaydillah tamit ërtal nañ ko Irak mu daw ne tël Ubaydillah ibn Ziyad ñëw saam <laughs> daal di nekk ak Marwan daf ay na <laughs> waaw léegi ci gàttal daal <laughs> saa yi am lii laa yow boo duggee fii xoolal yow xadis bi wax boo ci dara yi xadis ci kii ma ne non c'est xam nga du du ñu leer affaire wala jaru ko yow <laughs> waaru quoi <laughs> yow ma waxar na kay <laughs> wala ñu bàyyi ñoom Ubaydillah euh, Marwan léegi Marwan nekk xalifa léegi nag Marwan bi mu nekkee xalifa bon après bon ci gàttal yàggu ci quoi moom yàggul ci affaire yi après mu faatu non dañ ko euh, euh, bon dañ ko xoj quoi dañ ko xoj <laughs> dañ ko xoj ba mu faatu <laughs> kan woo ko xoj <laughs> soxnaam see ko xoj parce que daal saa wax lu ñàng doom ji di xaalit male mu daal di koy faat noonu noonu daal la loolu daal moo gën a siiw ci ni Marwan faatoo léegi nag bi Marwan faatoo dégg nga maam <laughs> kii Abdul Malik di doom ci Abdul Malik ibn Marwan moo nag moo ñëw téye affaire yi waaw ah, parce que moo magoon ci doom yi Abdul Malik ak Abdul Aziz Abdul Aziz moom mooy bàyyi kan Omar ibn Abdul Aziz moom mooy bàyyi Omar ibn Abdul Aziz xalifa bu siiw bi après ah, xam nga surtout Marwan la Marwan a jur bàyyam moo jur euh, Abdul Malik di ma doomam ju mag ji Abdul Malik nag bi baayam bi ñu faatoo moom moo nekk xalifa waaw yor kii jëni jaayanteeg moom léegi nag jamono jooju nag la ñuy am mooy kon gis nga moom Abdallah ibn Muti' mii bi tax ñuy wax ayyaamul harra moo tax euh, hadiis mu ne la jaa Abdallah ibn Umar ila Abdillah ibn Muti' hiina kaana min amri al-harrati maa kaana zamana Yaziid ibn Muawiya jamono yi nga xam ne la xew ci waa Harra amoon na jamonoy Muawiya te la ñëwoon Yazid bi doomi Muawiya radiyallahu anhu eh, radiyallahu anhu Muawiya <laughs> léegi eh, eh, Abdallah ibn Umar nag bon wala nañ àggali fi après ñu ñëwaat ci affaire boobu kii ne bi Abdul Malik ne xalifa nag mooy bëgg gaa yi jaayante moom mais am ñoo xam ne ba léegi d'accord mooy Abdul Malik lan ah way Abdul Malik ma ko leen na Marwan jaayante wu moom Abdallah ibn Zubayr nekk ci mu nekk moom surtout moom moo doon le grand ki ginoon a bañ nangu bañ a nangu lool te ci entre boobu noonu la ko gaa yi jaayante woon sax waa bilaadul xaramayni Makka ak Medina jaayante woon ak moom def ko xalifa léegi mais euh, Abdul Malik daal di yónni la son soldat féroce muy Hajjaj ibn Yusuf <laughs> Hajjaj daal di ñëw ci gàttal boo ñëw Makka gan di armem leen di daal di encercler Makka daal di wër ndombo Makka mais Abdallah ibn Zubayr mii na nangu xilaafa ak Abdul Malik ñëw jaayante wala def na ko faat <laughs> waaw yow Abdallah ibn Mutiya nag jamono ji mu ngi woon ak Abdallah ibn Zubayr nekk ak moom Makka te moom la àndaloon moo tax keroog bi nga xam ne nag ci lañ leen wër ba gaa xare bi war a tàmbal yoon gaa yi ndax gaa yi dañ kii di sànni bi nga xamee ne mari kii nañu daal di ay man jani ay catapulte ci kaaba gi ci lañ bombardé woon kaaba gi mu rajaxoo alxajaaj saay Abdallah ibn Muti' naan ana alladhi farartu yawma al-harra la yafirru illa marra ya habadha al-karratu ba'da la ajziyanna karratan bi farra waaw Abdallah ibn Muti' ne tay moom du ma daw yow moo xarra Medina bañ ñuy sagaaye di rey gaaye ña ma àndaloon ak arme moo bokkoon man dama camouflé wu ba daw waaw daal di damaa te dafa làqat woon sol yére mel ni ku as ndaw as jigéen noonu la camouflé woo ba daw waaw dem dem Makka dem ci Abdallah ibn Zubayr waaw léegi nag bi lii amee nii bi lii amee muy te ay at jaar na fi xam nga mooy dix ans après parce que yawmul xarras l'an la la woon jamono jii nag nga xam ne al-Hajjaj ibn Yusuf ci la ñëw di catapulte Kaaba gi di ci duur ay ay bay man janik ay bomb li naan ay façon bomb tey ngan di xeer yooyu la ñuy yëngal ci benn machine di ko yëngal di ko xiiral ba mu rek ñu bàyyi ko mu dal ci Kaaba gi tël wala ci forteresse yi mu toj noonu la doon def moom Hajjaj <laughs> léegi bi nga xamante ne nag ci lañ ñëw la 73 noonu nag xare bi tar doon ñu encercle dugg di rey di rey ci la ñu ko faate moom Abdallah ibn ci la doon waxee li ñu wax léegi ana alladhi farartu yawmal harra ne man maa dawoon bésub xarra ca Medina la 63 ba mu amee ñu ne woon duñu topp Yazid mukk dàqoon ñi nga xam ne moo doon gouverneur ba ak ña ko doon jàppale ñoom ñu takk seen Uqba ibnu Muslim al-Murri jiite leen ñun ñu xare ñoom man de man maa dawoon boobu defoon naa camoufler ba daw wal xurru gor nag laa yafiru illaa marra gor bu dawee benn yoon xam ne rikk-rikk la du dawaat ci xare mukk yeex na yaa habada ay way ëskay waar ak tarra sama comb gi nga xam ne tey moom xare bi damay ciy dem ba jeex bandal farra dina ma effacer sama daw ga ma dawoon keroog Medina sama xeex bii may xeex fii Makka tey la ajziyanna wat naa ne dinaa faye karmatan ak coow ci ci ci ñoom bi farra ca daw ga ma dawoon ñoom muslimu ñoom Uqba ibnu Muslim al-Murri fële ca Medina ca ayyaamul harra léegi nag <laughs> lañ ko faate l'an soixante-treize moom nii di nga xam ne mooy euh, euh, euh, Abdallah ibnu Mutiya ba pare gaa yi xam nga ñoom temps dañu neex benn affaire quoi ñoom bu ñu rayee nit ñi dañuy dagg bopp bi yóbbul comme trophée quoi